أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله tey comme ni ko sëñ bi waxee ci li jëm ci wàllu njàngale njàng mi ñu tolloon résumé yi euh, insha allah tey lañu war a jeexal nag masala usul yooyu bu soobee yàlla ndax euh, li ci def taxu koo bari noonu euh, bu ko defee ñu man ko jeexal dugg ci dernière partie bi bu ko defee insha allah ñu delluwaat tamit ci cours yi ndax gën naa am bu ngeen fàttaliku bii weesu ñu ngi woon ci xadiisu numéro set bi lañu yemoon ak six bi yooyu masala fiqh yooyu moom usul yooyu jeexoon nañ ndax partie biñ nekk moo doon méthodologie ñu jëm ci wàllu méthodologie nga xam dañ koy wax usulul fiqh les fondements de dañuy wax la jurisprudence musulmane euh, tey nag xadiis yi ñu doon yi nga xam ne ci la masala yi jëm mooy xadis numéro huit bi ak neuf bi mooy xadisu xaj bi bu Abu Hurayra radiyallahu taala anhu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi bu xaj naanee wala mu dugal làmmiñam ci ndabu kenn ci yéen na ko raxas juróom-ñaari yoon bi mujj wala bu njëkk mu defe ko suuf beneen bi muy xadiis Abu Qatada al-Haaris ibn Ribaa'i radiyallahu taala anhu mu doon ci wàllu muus mi mu ne woon muus de du sobe mooy bi ko ndaw sa laajee xool ko xool bu tax muy buy wane ne daal li ngay def man jaaxal na man ndax ndox maa ngi la jox nga jàpp nga koy jox muus mu ciy naan mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat moo ne woon ne moom kat du sobe dafa bokk rek ci baagante seen biir yu góor yi ak yu jigéen yi ci beneen riwaaye euh, masala usuliya yi nga xam ne nag ñoo aajo ci ñaari xadiis yooyu deux rek la woon bi ci ëppoon solo te gin cee mooy biñ naan ida xaalafa raawi bi ma rawa mooy ki nga xamante ne nii dafa rapporté xadiis bi comme saxaabi bi nga xam ne radiyallahu ta'ala anhu dafa rapporté benn wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala benn jëf comme ni ñu firee woon xadiis ba pare bi application ñëwee moom mu appliquer le contraire li xadis bi doon wax léegi nag question bi ñuy poser foofu mooy est-ce léegi ñu ñëw ginnaawam après ak tamit ñi nga xamante ni fekk nañ ko moom mu doon def lool muy tabi'in yi rahmatullah alayhim est-ce que léegi damay jëfe li xadis bi wax wala damay jëfe moom li saxaabi bi indi xadis bi moom le contraire bi mu def contraire u xadis bi loolu mooy laaj bi ma ndax leer na am leerul ci yeneen anam mooy ne euh, est-ce bu ñu nee loi dëkk bi dafa ne képp ku sàcc dañuy dagg loxo benn waay sa juge bi moom jàng na lool ba xam ko ba indi ko ne nag loi bi lii la wax ñu ne ko waaw am ku sàcc moom mu ne noo dañ koy bàyyi mu dem mais kenn du dagg loxo léegi man est dañoo war a léegi bu yeneen cas ñëwee ñuy appliquer li juge bi def wala dañuy appliquer moom li loi bi wax loolu mooy ci yeneen bu dee dañ ko indi ci suñu yëfu àddina yi yu jege yi nga xam ne ci la ñor mooy équivalent wu lële kon saxaab yi boo xam ne dafa indi ndax ci xadiis bi ñu nekk nii euh, muy affaire xaj bi Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom moo soloo xadiis bi nga xam ne dafa wax nañu ko raxas juróom ñaari yoon waaye moom ñu jëlewaat ci moom ne léeg-léeg da doon wax ñett dañ ko def ñett kon mu ñett du juróom-ñaar mooy kon différence am na lim na yonent bi saa salaam la wax juróom-ñaar la mais léeg-léeg buñ ko laajee loolu lañ ubbee na def leen ñett léegi nan lañuy def foofu nag question bu mel noonu dafa am wute ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, jumhurul ulama muy maliki yi rahmatullah alayhim ak shafi'i yeeg hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dañu ne cas mel noonu kenn du appliquer ci indi texte bi ki def kenn indi texte bi def le contraire kenn du appliquer li mu def mooy texte bi la ñuy loolu mooy premier avis mooy ñaari avis la ci question bi mooy ne waa ji saxaabi bi bu indee texte ba pare def lu contraire lu contraire ak texte bi premier avis bi mooy ne dañ ciy bàyyi moom li mu def dañu def li yonent bi sallallahu wax wala li texte bi mu indi wax loolu wax naa leen ñi ko wax mooy kon ñëpp la ci ñeent ñi ba mu def xanafi yi rahmatullah alayhi léegi deuxième avis bi muy avis xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ah par contre nag bu demee nii ñun dañuy jëfe lii ci rapport ci affaire bi kooku li mu def muy saxaabi bi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu li mu def moom la ñuy jëfe dañuy bàyyi si bi jëfe moom li mu jëfe léegi euh, bu ñu toppee méthode bi ñu jëloon depuis début ba ci masala fiqh ba ñuy ñu dañ ne woon dañuy joxe yi jël avis ñi nga xamante ne nii lañuy argument wu ñi nga xam ne ñoom lañ nootaloon ci cours bi euh, muy waa jumhur ndax ñoom liñ wax jumhur nag mooy majorité bi bu ñu nee jumhur mooy majorité bi ndax dañu am lan ñeent lañ mooy ñeenti mazhab yi mazahib yi ñett ñi bokku abi kenn ki beru kon majorité bi mooy ñetti ñi léegi ñoom ñu ne ñun suñu argument bu njëkk lenn la mooy ne premièrement yàlla ñun subhaanahu wa ta'ala ñu ki mu ñu wax ñu topp mooy yonent bi sallallahu alayhi yonente saa salaam yàlla ne ko waxal qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yàlla wax ci alxuraan ne yonente saa salaam waxal ne euh, bu ngeen bu dee de sopp ngeen yàlla sopp yàlla bu ngeen di wax bu dee dëggu na ci yéen topp leen ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defee yàlla sopp leen ci topp gi ngeen ma topp ñoom ñu ne kon loolu dafa leer ay waxam bu dee dafa wax lii keneen def leneen ñun dañuy bàyyi koog ak lu mu mën a màgg màgg dañ koy bàyyi te jël kële ndax kee lañ ñu jaamuloo lañ ñu toppuloo ay waxam ndax kat ñi ci des boroom xam-xam bu mu man di doon bu dee dafa def lu contraire ak yonent sallallahu alayhi wasallam wax lu mu màgg màgg quand même moom du ñu dem yawmal xiyaam mukk yàlla naan ñu lan moo tax topp woon ngeen diw déedéet ba pare bàyyi déedéet danaan ñu lan moo taxoon topp yoon yonent sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne ñoom loolu argument la deuxièmement mooy deuxième kii bi ñu ne comme que Hanafi yi rahmatullah alayhi dafa am ñoom ci ni ñuy xalaate ba wax lool seen argument yi ñoom ndax léeg-léeg pour nga mën a tontu nit ki moo il faut tamit nga xam ni mu wax ndax léeg-léeg man man ngeen di argument wu ñi ñi wax leneen mais ci seeni argument dafa am yoo xam ne dañuy tontu waxi ci wuteeg ñoom Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dafa bokk ci li wax ñu ne ndax kat saxaabi bi radiyallahu taala anhu bu defee lu contraire ak li mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim rapporté moom dama fekk ne xëy na li tax mu def ko mooy gis na leneen leneen loo xam ne xëy na waxu ko lu tax mu bàyyi fi liy def lële kon nag te moom dafa fekke woon en général ñoom bu ñuy nettali dafa fekk lu ñu fekke woon xam nañ contexte bi mhm. li tax nag ñu bàyyi ko fi def le contraire mooy kon ñoom surtout beneen règle bi nga xam ne danaan arraaw yi adra bi maa rawaa ki nga xam ne moo rapporté benn benn xew-xew moo xam benn xadis jële ko coon saa salaam moom bu buree texte bi lu jëm ci loo xamante ne day dem ci sensu texte bi kooku de toute façon moom lu ma ko firee moom la ñuy topp moo gën a xam li li li mu jële ci yoon saa ndax moo fekk contexte bi alors que bu dee keneen a doon wax ci même bu dee beneen sahabi la wax lu contraire ak lool moom xëy na ni mu ko gisee kii fekke woon li ñuy xew nan la xewe kooku moo gën xam de toute façon loolu c'est dafa leer moo dina xam ni mu demee par exemple euh, comme ni ñu ko gisee woon ci cours bi mooy euh, bi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam de dafa denc yaay Maymuna dafa takk yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha fekk bi mu koy bi bi bi bi mooy bi bi ci acte de mariage di am yi ñuy takk ji di am fekk na moom dugg na ci ci ihram na mooy li nga xamante ne mooy dugg na ci ponki aj ci biir aj moom yéene na ba ne na jëfi aj yi nag fa lay commencé moom mu ne moom bi mu koy bi muy takk yaay Maymuna radiyallahu anha ci jamono jooj la woon alors dafa bokk ci nga xamante ne nii kuy aj ba dugg ci ba yéene moo yéene boo ñëwee ba fekk ba ba ba dafa am ay loolu sax taxu ñoo jug ay mawaaqit ak yooyu mais boo ko xasee ba yéene bi dugg yow da ngay aj boo agsee foog nga war a def saa dépend fi nga jóge boo ko xasee def yow dafa bokk ci ne tere mooy manoo maye te manuñu laa may soxna mooy boo mayee baaxul buñ la mayee tamit baaxul alors que li Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax mooy ne yonent saa salaam bi mu koy def nekkoon na ci état boobu xam nga loolu wax la léegi Abu Rafi radiyallahu ta'ala anhu wax lu contraire mais déedéet yonent bi saa salaam bi mu koy def mooy duggagul woon ci lool mooy nekkagul woon en koo xam ne yéene na ak ba nga xam ne dugg na ci nga xam ne boo ci duggee yu bari dañ la koy tere waaw kay état de sacralisation bi duggagu ci woon. léegi nag ko borom xam-xam yi rahmatullah alayhi nan lañuy rahmatullah alayhi ñoom nan lañuy départage affaire bi dañu naan léegi dañuy seet ñu xool ne Abu Rafi radiyallahu ta'ala anhu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak benn ansaar yi radiyallahu ta'ala ngir ñoom ñaar ñu dem doxi affaire bi ñoom ñoo ko doon doxal ñoo nekkoon ñoo ko doon doxal affaire bi mm-hmm. mooy comme ni kenn di di takke fii yónni ay nit ñoom ñu dem def ko mm-hmm. moom ci kenn la ci woon moom la yónni woon ak keneen mm-hmm. moom mu wax lii Abdullah ibn Abbas wax le contraire léegi foofu dafa leer dañ naan Abdullah ibn Abbas premièrement moom xale la woon teg ci affaire bi kii la concerné woon directement ndax moom moo demoon kon kooku moo dina xam li muy wax kon li mu wax moom la ñuy jàpp mais kenn du jàpp keneen wax mooy exemple ki nga xam ne moo indi xadis bi moo dina a xam xadis bi keneen léegi kon ñu ne yéen xanafi rahmatullah alayhi affaire bi ñoom loolu la ñu wax ñoom ndax ñoom dañ ne xëy na saxaabi bi gis na leneen am na lu bari luñ ci wax waa jumhur rahmatullah alayhi ñu tontu leen ne leen affaire boobu c'est que te tamit am na beneen mu wax ne day niroog ñaaw njorte saxaaba yi comme si moom dañ koy dañuy dute daal ci ak moom naka la yonent sallallahu di waxee lii mu wax ne lii la ko tari def lu contraire mu ne moom buñ jàppee lële day xaw ñu doon ñaaw ki ci ñoom ñun déedéet loolu du ñaaw njort affaire bi nekkuñ ci yëfu ñaaw njort ak rafet njort ngir mi du foofu affaire bi lenn rek mooy ne moom xëy na bi ñuy bi ñuy bi daa wax xadiis bi benn jour jàngale ko beneen jour ñëw ñu koy laaj mu fàtte xadiis bi wax la ne loolu day am teg ci tamit moom mën na koo comprendre ne peut-être sept la wax mais trois c'est possible loolu mën naa nekk fekk moom li mu ni mu commenté affaire bi du noonu mën naa nekk ndax tamit du du du lu ñu saxaaba yi lu ñu màgg màgg màgg radiyallahu ta'ala anhum mooy mën ñoo def ay erreur comme ñëpp mooy daal mën na leen a daal mën nañoo gis lenn benn texte ñu ñu comment ñu ñu am ci benn commentaire boo xam ne dañ ciy juum comme ni mu xewee ci jamono yonent saa salaam ñu bari ay saxaaba yoo xam ne dañu doon juum ci mu ñu commenté euh, texte yi mu ñëw jàgganti leen ne leen du loolu comme liñ ci waxoon ci kàddu wàllu koor gi Abi ibn Xaatim radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne moom comme que alxuraan dane lekk leen fa naan fekk kii wëñ gu ñuul de weex bi leerul moom moom bu doon lekk da doon jël wëñ gu ñuul bu doon xëdd da doon jël wëñ gu ñuul rek gu weex teg ci wetam di lekk di naan di di lekk di naan di xool mais nag problème bi mooy bu ñëwee ba leen di xàmmee affaire bi day leer nañ te pourtant moom aaya bi loolu la wax moom dafa appliqué li aaya bi wax affaire bi mu ñëw ci na ko ah man di affaire bi jaaxal man daal lii la nettali lay wax horizon beeg mooy bu fajar ji di xar noonu nga ne guddi gi day dem kii bi loolu lay wax mais du ay wëndu ñu la mooy kooku <coughs> xoolal commentaire bi amoon. bu doon yonent bi sallallahu alayhi dafa fekkoon mu génn àddina xam nga kon am na ñu mën a ñëw ne waaw comme que saxaab yi defoon na ko kon naa ko def te bu boobaa ci erreur ngeen nekk loolu mooy wan comme ñoom ñu ne leen affaire bi du ñaaw njort ñaawu njort ci kenn mais dari mën na koo fàtte man na koo commenter noo xam ne tamit doo ji léegi loolu moo doon li demoon ci euh, masala boobu mooy ni est ki nga xam ne dafa rapporté hadis bi bu dee dafa def lu contraire wax nañ leen jumhurul ulama ci maliki yi xanaa bi lay yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne yéex li texte bi wax la ñuy jëf li saxaabi bi def radiyallahu ta'ala anhu moom dañuy jàpp ne loolu dañ koy bàyyi ndax ndax tamit yàlla digalu ñu ñu topp ko moom yonente saa sallam la ñu digal fekk waxama ngi fi bu ñu waxam sax nekkul woon jiitu waaw kay bu boobaa mën nañu mais ah ñoom ñoo gënoon a xam yonente saa sallam te ñoo doon dund ak moom mais comme que waxama ngi fi moom ki le contraire ñëw moom waxam la ñuy topp léegi kon deuxième bi wala ñu joxe exemple muy masala bii premier bi wax nañ leen xadiis bi noonu la demee woon mooy Abu Hurayra kaaw Abu Hurayra ci sept beeg trois yi doon ubbee léeg-léeg loolu kon kon nan moo tax moo tax bi biñ ñëwee ca biñ tollee ci xadiis yooyu nit ñi nangu woon ne dañuy defe sept lañ koy raxas yëpp mooy ñeneen yi alors que Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom nañ ne ñoom d'accord nañ ne sept moo gën mais nag trois possible la ku ko def kenn du la ne defoo fi dara mooy ñuulul léegi nag loolu moo doon premier bi deuxième bi masala bi moo doon euh, al mashaqqatu tajlibu taysir mooy ne sharia mooy lislaam bu dee xat-xat dafa am mooy lu difficile loo xam ne vraiment période de de de difficulté la situation bu difficile division nag waxoon nañ ne li charia moo naan yii division ne mais du dañ koy bàyyee ku nekk muy xalaat ndax bu dee loolu <coughs> Ibrahima mii mën na ne man lii dafa difficile Samb ne difficile Seydou Sarr ne difficile wala dafa difficile mooy ne kon confusion mooy am dañuy ñëw ñu ne kon julli fajar <coughs> bu doon dañ koo bàyyi noonu mais fu fu fu xat-xat amee fu difficulté amee rek léegi charia day yombal bàyyi naa ko nag yéen julli ñi def leen ko. mais kon am na kuy taxaw ne la man fajar dootuma jóg kenn cinq heures ndax day metti ci man te bu boobaa day am fu mu ko teg ndax danaan hé affaire bi dañ koo joyal dañ ne yéen ñëpp ku nekk daal na xool lu difficile ci moom nga teg fële ba am ba mu yomb nga def ko mais nag loolu mooy ne sariya moo naan lii difficile na ñu ne lii difficile na neewul lii difficile na yow lu mu difficile ci yow soit nga nekk cas particulier boo xam ne exception wala ngay tay taylu ñu ñaar yooyu mën a nekk léegi kon mooy xat-xat bu amee mooy situation de difficile de difficulté yooyu bu amee charia day day yombal day indi yomb-yomb léegi ci xadiis bi mooy xadiisu muus bi xam nga muus dafa nekk loo xamante ni ñu bari manuñu en tout cas nit ñi c'est difficile nga génn leen kër yi ne la dootu ngeen fi dëkk muus moom boo ko sànni woon boo moywul àllu kaañ sax boo dëkk ginnaaw euh, pale boo moytul dala fay fekk ndax day xam affaire yi foo ko sànni day ñibbi te bu ñëwee dëkk sa kër li ngay bañ mu laal manoo ko lu bari da koy laal ndax booy dem fi nga koy bàyyi léeg-léeg nga teg say kii mu lekk ko soo jën mu lekk ko dem yoonam wala nga teg say lool laal sam ndox mu naan ko mm. wala mu naan ci comme rek ni kaña yi tamit di def mooy ne lu ngeen def def ay produit pour rey leen day jekk benn jour ak ñu ñëwaat doo ci man tous léegi nag xam nga lool ay ay ay difficulté la yoo xam ne nit ki moom day day jafe mu mu mu mu débarrassé wu yu mel noonu nag bu doon ne xoolal bu doon saa ne léegi mm-hmm. eh, mu man di demee muus animaux yi nga xam ne dañ leen di considérer comme animaux yi nga xam ne dañ ñoom buñ moytu so sobe ñoo yem que bu ñu naanee ci ndox par exemple day sobewu loolu problème day am mooy ne c'est di difficile nga surtout bu dee kër yi nga xam ne bu dee France sax man nga ne man coté bopp mais xoolal kër yi nga xam ne dafa yaatu ngeen am ay mbalka fii ay paan yu leen di duy ay bërigo fii ay ndaa ay njaq nga am yooyu yëpp ñu ne la nag affaire bi da nga ko yëpp nga war a tëj te di ko surveiller vingt quatre heures sur vingt quatre xam nga loolu day jafe léegi bi mu demee noonu nag ah l'islam nag yombalal foofu ne léegi moom bu naanee sax garaawatul bu naanee ci ndox yooyu ci cosaan ci ci cosaan moom daa waroon a lan sobewu hmm. mais l'islam daa teggi sobewu boobu mooy yombalal ko nit ñi ndax lan ndax ndax débarrassé wu ci yu mel noonu dafa jafe voilà loolu mooy lool ci règle la bokk léegi bi ci def euh, muy troisième bi troisième bi mooy est-ce que mooy dixième bi mooy dixième xadiis bi ndax bële waxoon nañ deux masala rek la léegi dixième xadiis bi muy xadiisu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu waaw mooy kaw kaw bi ñëwoon rek saw ci jàkka ji mm. ci benn peeg peegu jàkka ji rek gaa yi jóg bugg koo saax saaxe saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum nar a jóg nar nara li jëm ci ay mbiram ndax daa def lu dul noonu ñun nii rek sa néeg ni ñu ko defaree boo gisoon benn waaye génn fa ñëw fëgg ne la damaa bëggoon a ak nga entrer ko mu jekki jekki bëgg a ndox jóg ñëw ci sa salon taxaw ci benn koñ bi nooy def mooy dañ ko naan soit ah bu dee yaa ko ëpp doole da nga ko koy wan bu dee moo la ëpp doole danga koy wax wax ju tax mu bàyyi lu muy def <laughs> ñoom nag bi ñu xamee ne loolu la bi ñu gisee waa ji ñoom it muy saw ci benn côté ñu nar ko duma arrêté li ngay def léegi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu leen gisee ñu nar koo song mu ne leen bàyyi leen ba ba ba mu defee li ñuy def ba pare ba solaat tubéer léegi mu ne leen dem leen leen mu mu laaj ñu jox ko benn gaaru kiiwu ndox fu ndox nekk benn baak wala yu mel noonu ñu sotti ko ci loolu mooy xadis bi xadis nag euh, masala yi ci aju woon muy masala usul yooyu euh, siis la woon ñoom ñoo gënoon a ñoo gënoon a bari ca yële euh, bi ñu njëkk mooy darul mafasid wa jalbul masalih mooy ne dafa bokk ci li nga xam ne l'islam da koo tëral mooy objectif u l'islam yi ndax tamit lu nekk en tout lu baax lu ne day am objectif nit ku baax projet ku da am ay objectif mooy ne charian bi dafi ñëw la yàlla dafa indi ngir la bokk na ci objectif am yi lépp luy lor lu mën a dal jaam bi ñu teggi ko lépp nag luy lu baax loo xam ne man na man na baax ci moom mu xëcc ko indi jox ko loolu mooy masala bi léegi loolu mooy dafa am nag ñeenti kaa mooy situation yu xew dafa am ñeenti kaa yoo xam ne lu nekk dañ ci gis masala bi mooy soit affaire bi ci boppam muy lu bon à cent pour cent an wala boog mu jege ko mooy daal à cent pour cent mooy lii dafa bon à cent pour cent loolu moom l'islam danaan teg leen ko fële loolu mooy première partie kooku moom mooy amul sax négocier mooy lan par exemple bokkaale yàlla cent pour cent dafa bon dara baaxu ci kooku dañ naan teg leen ko fële mais naan sàngara tamit wala naan sàngara sax après ci beneen bi la wala njaaloo cent pour cent moom dafa bon dañ naan la tegal fële amul amul xam nga ndax yeneen cas yi après ci lay gën a leere mooy yooyu dañ naan la tegal fële am nañ bokkaale am nañ njaaloo yooyu mooy tegal fële mooy cent pour cent dafa bon dara baaxu ci deuxième bi mooy loo xam ne cent pour cent dafa baax bu dee ci ñuy gëm gëm yàlla cent pour cent dafa baax dañ naan la gëmal buñ la waxee bu même buñ la wax histoire buñ la mën a wax mu mu xaw lu étrange ci sam xel dañ naan la hé jëlee sam xel nga teg ko fële ndax sam xel dafa am limite te mooy rek par exemple euh, ñun surtout suñu jamono yi sax lu gën a bari ci jullit ñi nag waxuma ñi ci ñi ci des moom taxul may wax fi ngay gis jullit ñoo xam ne bu yàlla waxee dara subhaanahu wa ta'ala wala xadiis wax dara bu conforme wul ak seenum xel rek dañuy commencer di douter au lieu ñoom douteetuñu ne affaire bi ñoom du ñu douter ne affaire bi authenticité bi est-ce que jóge na ci bi sallallahu alayhi wa sallam wala alxuraan a ko ñoom du foofu la ñuy mooy ne réalité affaire bi ci boppam la ñuy alors que loolu moo gën a garaaw loolu moom am na fooy dem yenn kii yow da ngay génn ci l'islam complètement am na yenn événement yoo xam ne wala yenn yoo xam ne alxuraan da koy wax boo ko bu dee dafa leer nga weddi ko mu leer nañ nga weddi ko yow da ngay génn complètement ci te loolu moo xew léegi suñu jamono mooy du ñu xool est-ce que est par exemple nga fa nekk est-ce que que daal wér na ne na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun duñ xool loolu ne daal lii même dum nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax comme la waajo ñoom bu ñu lay wax dañ naan la xadiis bee ko wax wala kii même bu ko xadiis bi waxoon sax moom loolu mu ne même bu ko xadis bi waxoon te ñu gis conséquences yi dañ koo war a bàyyi conséquences yu baaxul mooy wax ju mel noonu mooy yow hmm? waajaa ko waxoon benn débat la woon waa ji wax lool même bu ko xadis bi mu ne ñuy wax nii yëpp lan lañ wax xadis bee ko waxat te même bu ko xadis bi waxee sax te ñu gis kii dañ koo waroon a bàyyi xam nga wax ju mel noonu moo bari suñu jamono léegi soit waa ji da koy wax soit mu gën ko. am na ñoo xam ne wax ko dañ koo ragal ndax tamit du lu neex a wax mais dañ koy jëfee mooy nga def le contraire tout en sachant que yow li nga gëm ci sa intérieur mooy na yow affaire bi daal de toute façon waru la demee nii ndax scientifique bi peut-être ñoo wax nañ la lu contraire rek loo xam ne dafa contraire rek la alxuraan wax wala li sunna wax te loolu léegi la bari léegi moom dafa fees dell léegi lu baax. à cent pour cent comme gëm yàlla yu mel noonu mooy da ngay gëm même bu ko bu bu dee sam xel kii dañ naan la toog sànni ko fële ndax dafa am benn wax tamit boo xam ne en général borom xam-xam yi dañ koy wax mooy ila saxal xabar an sayyidi wala bi mudar fala aqla wala nadar mooy ne bu dee texte bi dafa leer jóge ci ci gën ci doomi mudar mu yore li saa salaam amatul xalaat ay est-ce naa ak samam xel da déedéet amul philosophie amul dara tegal sam xel fële ay est nii la demee war naa am ay est dañ naan la sawaay tegal fële ndax affaire bi comme que daal waaw yéen ñi bu boobaa dañ naan la tegal sam xel fële loolu mooy lu baax à cent pour cent beneen affaire tamit dafa am muy ne kon gis nañ li bon à cent pour cent li baax à cent pour cent li bon à cent pour cent dañ koy dàq li baax à cent pour cent dañuy fexe mu ñëw mu am loo xam ne nag dafa am lu bon mbon gi moo ëpp lu baax li kooku moom moom it dañ koy dàq ndax mooy ci kaawu bi ma njëkkoon a joxe sàngara par exemple xam nga alxuraan dane ci sàngara de am na ay njariñ waaye lor yi ak ay lor mais lor yi moo tax mu judi num nu mu da koo tere da koo xaraamal benn yoon mooy kaa yu mel noonu yëpp yu mel noonu mooy dañ koy dégager moom tamit sariya da koy dégager léegi nag quatrième cas bi mooy am na lu baax lu baax li mu ëpp lu bon te kaa boobu mooy kaaw mooy kaawu euh, kaw kaw bi mooy ne lu baax li li nekk ci waa ji li muy def wala jëf bi li ci baax mu ëpp li ci bon mooy ne moom li muy def baaxul de toute façon saw ci biir jàkk moom dañ koo tere jarul nga naan ma dalil bi ndax fii fii euh, bërëb bërëb bu ñuy jaamoo yàlla kenn du ko kenn du ko tilimal léegi nag lan ndax dañuy gis ne yonent lan saxaaba yi ridwaan radiyallahu ta'ala anhum bàyyi leen ko pourtant li ñuy def baaxul li ñuy def dara baaxul mais nag dafa am yoo xamante ni buñ ko arrêté woon dafa am yu baax yu nekk yoo xam ne yu bari yoo xam ne moom mënoon na ko lor non seulement mënoon na lor waa ji buñ ko daggee mais tamit mënoon na leen a saw ñoom ñu war a sangu ji raxasi seen liñ sol ñoom ñëpp. ba pare raxas suñ jaar yëpp moom it teg ci moom tamit mu war a te ndox moom yi fan lañ koy jële dafa jafe te tamit ñëpp war a dem sangu ji noo wala raxas liñ yor loolu dafa jafe mooy ne euh, bu dee dañu am cas boo xamante ne li baax moo ëpp li bon boobu sariya danaan boobu dañuy fexe xëcc lu baax li xëcc ko moom mu ñëw ndax mooy règle bañ gisoon bu jàdd alxukmu lil ghalib wan naadiru laa xukma law mooy li ñuy bàyyi xel àtte buy buy buy daw ci benn mbir dañuy xool li ci majorité li li gën majorité li ci majoritaire ci lool la àtte bi di daw mais pas li nag li nga xam ne nag ay exception la wala dafa raar ay cas raar yooyu yooyu dañ koy lool du tax ñu ne àtte bi dañ koy dindi déedéet mooy par exemple buñ ne képp kuy julli dafa war a dafa war a taxaw mooy dafa war a taxaw ci farata yi la boobu boo julli da ngaa war a taxaw léegi nit ku a taxaw kooku du tax ñu ne comme que nit kee moom mënula taxaw duñ ne léegi kon yéen yéen yéen ñëpp léegi règle bi dañ koy teg fële ku mu bëgg taxaw ku bëggul bañ a taxaw léegi duñ wax lool dañ naan ke mënul moom moom kaawam du tax règle bi di dem ndax majorité bi ñu ñu yàlla bind ñu bari ñu ci ëpp dañuy dañoo mën a tax kon ci loolu lay taxaw loolu la àtte bi di doon léegi loolu moo doon premier premier masala bi dafa jot léegi nag mu am benn affaire mooy ci masala bi ñu jógee nii mooy na nag kon charia dafa am lu muy privilège mooy bu ñu amee deux cas lu bon ak lu baax loo xam ne soit dañuy xëcc lu baax li wala ñu dàq lu bon dàq lu bon moom lépp teg ci kanam ko xëcc lu baax euh, par exemple Euh, yonent ndax yonent dama leen di wax kii ba pare ndax yonent saa salaam dane euh, bu ma leen digalee benn mbir na ngeen ko dikkee na ngeen ci def langeen man mooy ne kenn du ne man damay bàyyi ba man ko complètement ma def mooy buñ la nee par exemple dem dem boîte de nuit yi dafa xaraam wala dem bërëbu caaxaankat yi dafa xaraam léegi yow manoo ne non man nag comme que nag dama cee yàgg la fii nag may door a wax affaire bi tey alors que quinze ans traîné naa quinze ans ci ginnaaw yoo xam ne dama ko doon def ba bii nga ma koy door dama koy def léegi nag may may benn période boo xam ne ci laay jëlee ko dafa sama conscience nangu ko sama déedéet bañ naan la sa conscience transition amu fi dañ na ko tere baal tey ngay bàyyi boo abonné woon dañ koy annulé ci mooy yow biir bi mën nga koo fot ndax boo ko mayee da ngay bàkkaana ndax boo ko mayee da ngay da ngay dindali waa ji muy def lu baaxul waaw wala boog nga dem waaw bu dee nangu nañ ko la remboursé ñu remboursé la soit sinon dañ naan la bu yoboo nga xotti sa biir bi tey sa conscience d'accord ko man koo supporter manu koo supporter ñoo ci yem kooku moom ndax lan tere la moo tax ndax yoneen saa sam dana bu ma leen teree dara bu ma leen teree dara nangeen ngeen ba ci saas alors que bu ma leen digalee na ci def ni ngeen man mooy par exemple buñ la digalee lan yoo xamante ni manoo ko managoo ko xam nga xam nga azaka mën naa nekk farata ci ñenn ñi buñ la jullit ñépp comme que yàlla nee na joxe leen azaka rek léegi yow yow yow da ngay joxe azaka même amoo ko wala boo ko amul utal moyen soit da ngay braquer bi benn banque wala déedéet kenn du loox lool wala da ngay rey sa bopp dem ci àll bi fexe liggéey ba tas door ba pare jéem déedéet duñ loox lool dañ naan kii mënagu ko comme que mënoo ko yow considéré mais saa boo ko mënee nag mooy da koy def mooy ne dafa am ndigal yoo xam ne daa am ñu ko man am ñu ko mënul. am tamit yoo xamante ni mooy ne ndax ndax ndax dafa am yeneen kaa yoo xam ne bu ko ñëpp bàyyee comme fraude kifaaya yooyu bu ko ñëpp bàyyee day bàyyee day nekk dañuy am bàkkaar ñoom ñëpp xam nga buñ ne euh, comme ci contexte bi nekk buñ ne comme comme jullee néew nga xam ne farata la moom ci ci kaw communauté bi yëpp mais nag l'islam danaan la mais bu dee am na ñu ko ci def. ci biir communauté bi am nañu jóg taxawu loolu ñi ci def garaawul mooy duñ am bàkkaar mais bu ku nekk naan non man jur boobu damay liggéey xam nga damay kii ku nekk ne daa ut benn raison boo teg valable naag valable loolu l'islam bu ko xool ba ku yéen ñëpp ngeen bàyyi affaire bi nag ku nekk nekk ci say yitte yéen ñëpp ay am bàkkaar voilà alors que fee bu ko ñenn ñu defee ñeneen ñu garaawul mooy ne yu mel noonu kaa yoo xamante ne ni lu baax li mooy kon l'islam ni muy ni muy privilégié mooy dàq lu bon que xëcc lu baax buñ na ne woon yow pour nga dem Makka yi foo nga braqué xam nga dem Makka dafa baax dem yi lu baax la mais nag man aw dara am naa benn milliardaire bu ma xam mais nag mën naa def le tout rocc ci moom deux millions te du ko yëg kenn du la ne waaw kay léegi demal fexe rocc ci moom deux millions dem Makka déedéet ndax yow da ngay mooy yow li ngay def lor la même bu dee dem Makka am na ay ngëneel lu baax la mais dañ naan la bañ a sàcc nga xam ne woon bañ a sàcc lu bon la lu baax la sàcc lu bon la dàq bañ sàcc boobu moo gën ci yow sa kaak ngay dem sàcc ngir dem ma ngir dem Makka ji léegi loolu mooy moo doon premier masala bi léegi bi tegu mooy halin nahyu ba'dal amri yaqtadil tahrim aw karaha mooy bu dee charia ci l'islam euh, dañ la tere benn boo xamante ni dañ la digaloon nga def ko mooy lan par exemple ñu ne ma woon dañuy joxe exemple bu terre à rek euh, ma ne yéen ñii yéen ñii comme bu doon man dama nekk comme président ma ne leen yéen dama bëgg tey ngeen demal ma Kilikoro dem leen tey halin nax yi laa bandal nax yi mooy bu kenn dem voilà mm-hmm. ba waaw bandal amri waaw mooy dama leen nag halin nax yi ba halin nax yi bandal amri mm-hmm. waaw kay mooy bi ma wax kon mooy bu dee dama leen ne yéen ordre laa leen jox dem leen ba na leen midi midi na leen fa fekk mooy lool ordre la te nag du ordre comme ni ngeen ma xamee nii mooy ordre par exemple nañu imaginer bu doon Firawna moo ko ay gaañ wala benn benn dictateur ne leen yéen yéen waa kër sàngam dama bëgg balaa ngoon ngeen dem Jérusalem te bu leen ko cinq heures bu ma déggee ne cinq heures jot na ma woote ñu ne ma agsi wu ngeen yéen ñëpp laay dagg seen baat ma loolu ordre la te kenn du ko caaxaane ko voilà léegi ngeen di ngeen ngeen mooy digal nañ leen ordre la léegi bi ngeen di dem wala laata ngeen di dem mu ne leen nag euh, bàyyi tere naa leen bu kenn demati maa leen waxoon ngeen dem bu kenn demati léegi nag question bi mooy est yéen da ngeen naan non waa ji dem euh, dictateur monsieur le dictateur kat wala monsieur le président nii li mu wax ndax comme que woon nañu dem leen léegi tere nañ mais est-ce dañ naan tere bi mooy bu ngeen demee contraire lam la mooy da leen di jóor wala man ngeen a dem garaawul lay teg loolu mooy loolu mooy question mooy est bu dee dañ la digal benn affaire charia da la ne defal ngay def wala nga nekk di def mu ne la léegi mu tere la ko est-ce léegi mooy ne dafa xaraam nga nga continuer di def wala mooy man naa def garaawul ndax dañ koo suppléé euh, ci bu ñëwee nag ci suñu xadiis bi euh, fi mu mooy fekk kuy def lu dul noonu nga tere ko ko lool l'islam da koo digal. usul diin lool la loolu la tudde mooy fondement l'islam mooy ne ci cosaan ci diine mooy koo gis kuy def comme ni ko xadis bu waxe woon ku dul moom yow nga man koo dindee sa loxo danga ko war a dindee sa loxo ak ci liñ ko waxe woon ne ñan moo koy dindee ak loolu loolu jarul ñu ci ñëwaat mais daal dañ ne nga war koo dindee sa loxo danga ko war a diis mooy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum bañ gisee waa kaw kaw bi di saw ñu def dañu xam ne kon l'islam da leen a digal lan bu ngeen gisee lu mel noonu ngeen tere ko ñoom ñuy tere bi ñu jógee di ko def yonent bi sallallahu alayhi ne leen arrêté leen mooy lan bàyyi leen ko mooy ne liñ leen digaloon ne dee ngeen ko def liñ jàngoon ci sariya ne bu ko gisee da koy def tere nañ leen ko léegi est-ce ñoom dañ doon wax ne non eh nañ jàpp waa ji duma ndax yooyu saa salaam ni mu wax sifflé rek xam nga waxuñ yoon wala dañu naan ah xaraam lay tekki kon nañ taxaw loolu nag réponse bi dafa leer mooy ñoom mooy liñ def la mooy ne day tekki na dafa xaraam ndax lan mooy day dellu nekk lu mooy da daa nekk lu lu xaraam ndax lan ci instant boobu ah paane paane. après bu bu loolu weesoo bu day toog déedéet mooy ne comme que yow ki la digaloon ne defal nee na la bàyyil mooy da war a bàyyi loolu lay teg moo tax ñoom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bàyyi ko ñoom ñépp a taxaw kenn laalu ko ndax dañoo loolu lañ comprendre mooy compréhension boobu ñu am boobu mooy bu mooy ne comme que nee na kat ñu kii kon dañuy taxaw waaye tamit mooy exemple bi ñu bi bi bi newee Xaybar rek di lekk ci cin yi ci ci ci mbaam yi xam nga ñoom jàppoon nañ ne xaraamul ndax li tax ñu jël mbaam yi di ko toog mooy mbaam sëf yi kii aan yi mooy bu doon xam ne dafa xaraam duñ ko def mais ñoom jàppoon nañ ne xaraamul ñu togg ndax dañoo xii togg yi ba mu ñor ba gaa rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu ne ko waxal ci nit ñi ne yàlla ak yonentam bi da ñu ngi leen di tere sallallahu alayhi wasallam yàpp mbaamu kër yi mooy ànd ñoom bañ leen ko waxee dañ ñëw rek këpp affaire yi deseeg seenu xiif continué kon loolu mooy wane ne bu boobaa noonu ngay def léegi loolu moo doon deuxième masala bi jëmoon ci masala usuliyya troisième bi mooy al-ammu yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu takhsis mooy ne euh, dafa bokk ci règle usul ci usul ci usul la ndax ñun li ñuy wax nii xam nga dañ ne woon usul la qawaidul fiqhiyya mais li ci ëpp li tax sax moom mu jiitu mooy li ëpp ci usul lay dem euh, mooy ne texte bu général bu ñëwee lu général mooy day def du général ba am beneen texte buy ñëw wane ne kat lii dafa am na particularité bu ñëw kon nag texte bi fii kenn du ko appliquer euh, mooy ba léegi rek ci xadiis bi nekk mooy ne texte bi général moo doon lan ku gis lu noonu dañ ko kuy saw ci jàkke bi dañ ko war a arrêter loolu moo doon li général biñ ñëwee di lool moo tax biñ gisee ngóor si di saw dañoo ñëw rek jëm ci kawam nar koo arrêté léegi yoon saa sax biñ leen nee taxaw leen nag loolu mooy li particularisé texte bu général bi ñëwoon te loolu gisoo jotoon nañ ko di sax ci xadiis yi weesu ak tamit dernier xadiis dernier ensemble xadiis mooy ne yàlla dane xurrimat alaykumul maytat yéen julli ñi tere naa leen mooy xaraamal naa ci yéen ngeen lekk mil xadiis am xadiis yu ñëw huwa tahuru ma huwa alxillu maytatuhu mooy ne géej de kon géej moom non seulement ndoxam laab na tey laabalaate mais lu fa animal bu koy dund lu koy dund ba dee yow bu la neexee man nga koo lekk mooy dagan aaya bi lu waxoon mooy ne da leen a xaraamal ñépp te pourtant loolu mooy jën yi napp xam ne gaa yi duñ ko rey duñ ko jàpp jël paaka bu doon loolu la moom ñuy lekk jën sax duñ bari ndax bu doon lébu bi bu jàppee daa war a xotti baat bi ba pare du dóor dugal ci mooy kon gaay ñuy lekk du bari léegi mooy ne pourtant médd la ne woon lu général dane dama leen ko dama koo xaraamal ci texte bi ñëw particularisé comme ni texte bu général bi nga xam ne ku gis kuy def kuy saw ci jàkk dañ koo war a arrêté dagal mu leen ne taxaw leen ngeen bàyyi ko moo particularité texte boobu loolu nag comme niñ ko waxoon léegi cela ne veut pas dire que man tey jii bu ma gisee kuy saw ci jàkk rek dama naan garaaw la naa appliqué dañuy seet waa ji mooy kan ban façon nit la bu dee benn meen bi buy door a bii moom monsieur kii Michel buy door a tuub la mu ñëw rek dugg ci jàkk bi gis mu wéet mu bëgg a saw mu fekk jullit la sax mu dem benn gis fu ruq rek mu toog fay mu mu saw kooku dañuy xam ne kii moo moo kaw kaw bii wayam mooy ñoom xamul ni deme demee mais bu dee benn euh, Momadou mu jóge Sénégal la xam ni mu def ko kook dañ koy dóor kenn du ko bàyyi naan na na na mooy dañ naan ko yow bu ñu fontoo même bu dee dañ koy bàyyi ba bu pare bu pare dinañ jëflante moom ñeneen lu bokkul ak li ñu jëflante kii mooy dañ koy duma ndax kooku xamoon na xamoon na ne loolu kenn du ko def léegi nag euh, mu des quatrième bi mu jeexale bi insha allah euh, mu des beneen question mooy léegi est-ce que ki nga xamante ne nii moom dafa am am na moom il est habile comme mooy mujtahid bi moom am na capacité bu texte xool texte alxuraan wala sunna wala yooyu daal génn ci at nga xam ne moom moom am na capacité yooyu ak lu yooyu di laaj mu ngi ci moom léegi est-ce que moom bu amee benn texte buy wax ci benn affaire hmm. comme benn texte buy wax ci sàngara moom moom la trouvé gul mooy lan mooy ne dee leen ko moytu comme texte bi am dee leen ko moytu bu ngeen di waaju julli na ngeen ko moytu moom est-ce que bu dee loolu la am loolu rek texte boobu est moom dañ naan ko comme que bii rek nga am ce que moom daa war a appliquer texte boobu rek wala dañ naan ko doo ko fi appliquer da ngay dem ba xool texte yi tourner ci autour de sàngara yépp nga door a commencer appliquer wala dañ naan ko. da ngay appliquer en même temps ngay chercher ndax ñetti ab yooyu moo ci am mooy ne ñu njëkk ñi dañ ne bu dee dafa am bu ñëw bu posé wu question bu posé wu bu mel noonu ci mujtahid bi am da ne daa am ñu ne moom mooy li njëkk wax lay def mooy ne moom texte bi comme que mu moom la amagul moo nekk à sa moom lay applike loolu lay appliquer moom lool la ko yàlla. teg ci loosam ndax moom la am moo leer ci moom am ñeneen ñu ne ah kooku du appliquer dara ndax mujtahid du ab am nii mujtahid bokkul ak citoyen lambda mooy comme ñun rek ci ji xam nga waa ji nga xam ne dafa xam ay ay ay ay comme ñoom président docteur Dramé bu bu dañoo xam affaire texte yi jëm ci wàllu droit ak yooyu mm-hmm. xam nga kooku bokkul ak. waa ji nga xam ne moom moom deful moom moom moom ba amee 16 xaw ma 18 ans la bàyyee ko est dañ naan moom bu gisee benn texte bu benn loi boo xam ne day tere benn mbir wala day wax ci benn affaire est-ce que day ñëw appliquer loi boobu wala dafa war a dajale texte yuy wax ci question boobu yëpp ba pare mu door a appliquer wala day appliquer texte boobu xam nga affaire bi loolu rek la ñenn ñu dañ ne non moom day applique texte bi ndax loolu la am moom la gis. ñeneen ñu ne du appliquer dara nda ko fiy téye defi effort mooy day na chercher gi question liy tourner autour de question yëpp ba gis ci li nga xam ne moo noot ñu jël ko doxal ñi di def ne ah ñooñ ñoo nekk ci milieu bi troisième bi mooy ne kay na commencer appliquer lool mais en même temps di doxalaale di chercher waale loolu nag moo gën moo gën dëppoo en tout cas ci suñu gis gi ak li ñu gisoon ci ci maandu mooy lan mooy ne bàyyiwul dara jëfe na texte bi kon bu ko fa ya bu ko yàlla jëloon ne ko yow sama texte ba nga ko bésee sa muy tere nàngam loo ci def mu ne maa ngi doon appliquer kooku amul tort alors que imaginaire bu doon ne li mu doon appliquer dafa faux danaan ci côté bi man maa ngi doon defee recherche en même temps pour trouver leneen kooku neex naa plaidel mooy moom plaidel na boppam alors que problème bi yoon nekk nga ne damay bàyyi texte bi ba seet bu ñëw mooy na yow man nga ko fi bàyyi alors que yow ñépp mooy texte bu leeree ci diine en tout cas même bu dee moom rek nga yor ci loolu nga war a jàppagul tey chercher bi mooy ne yow jamono jiñ ko fi bàyyee yaa ngi bàyyi loo xam ne leer na lii moom yeneen bi saa sallam wax ni nii lañu war a def yow moom sa cas de conscience boobu cas boobu ngay nekk mooy ne da ngaa loo waroon a def yaa ngi ko fi bàyyi loolu mooy danger bi nekk ci beneen alors que bu dee da jël ñaar yëpp mooy yow da nga ndar kepp yaa ngi def ku la ñëw nga ne ah man kat damaa fekk texte bi ñu ne la nga ko war a jëf maa ngi jëfe mais maa ngi seet ndax amul lu ko particularité wala lépp boobu nag insha allah moo gënoon a jub wallahu taala alam léegi. Euh, sixième bi te mooy dernier bi insha ci li jëm ci xadis bi mooy euh, ah si si waaw waaw cinq la cinq dama jum cinquième bi mooy lan mooy àtte mursal xadis bi nag li taxoon ñu wax ci mursal moo doon ci biñ doon def taxrib bi gisoon nañ ne xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom duñ doon wax naan nan la ñuy nettoyer foo xamante ne nii sobe daf fa tuuru te mu nekk kekk kekk mooy lu dëgër comme taron wala yu mel noonu walla suuf su wow ñoom dañ ne woon bokk na ci li waxoon dañ koo war a gas gajj ko mooy jël ay picc dóor ci ba mu nooy ñu tibb sànni door a def tax ñoom loolu. même bu dee ñeneen ñi dañ ne woon yéen ngeen wax eh, ay mursal la ay marasil rek ngeen findi mooy li ngeen wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam après dinañ ñëw sax ci définition bi ndax dama leen di wax rek li tax mu ñëw mooy ci ko li tax waaw kay waaw kay waaw après nañ ma ko kii sax léegi ñoom foofu lañ tegoon seeni mbir ba alxaafis rahma rahmahullah alxaafis ibn Hajar da ne woon bokk na ci liñ doon layale kii ne ah mursal yi nag même bu dee ñii dañ naan mursal la mais boo leen boolee ñoom ñëpp nag ah dañuy gën a dëgëral nag li Hanafiya yi wax même moom bu dee Shafi'i yi rahmatullah bu dee texte yi moom ñoom li ñu wax am na fu mu tegu léegi nag loolu moo indi woon masala mursal bi léegi nag mursal bokk na ci li ñu waxoon ca début ba mooy ba ñu doon commencé bu ngeen fàttale ko xadiis rek la ñu waxoon mooy di jël mustalahul xadiis même bu dee liñ ci waxoon lu tuuti quand même waxoon nañ mursal léegi nag bu dee am na ko fàttale ko rek dañu koy fàttale rek ñu continuer waaw laaj soxla yi waxam xam nañu mursal ndax mën nañu ñu ko fàttali fàtte ba sax mu yaayam dana ko tontu ñu ko soxla kii ñu laaj gaay ndax xam na nu mursal Seydou Ndiaye moom xam na ko ne Seydou Ndiaye waaw non kon Seydou Ndiaye du ko waxat comme moo ko waxoon keroog waxoon na ko ma ma bamtu ko waaw waaw xam na ko keroog ñu bamtu ko mhm. waaw nga mun ko doon a nañ ko daa mel waaw nit mën nañ ko waxandoo waaw man li ma fàttali ko mooy xaji ko nga xam ne ci chaîne de transmission bi eggul ba ci ci ci yoon ci ci saxaaba yi saxaaba yi lay ci la lu mu tudd mm-hmm. <laughs> déedéet li ci bu dee ci taabu yi bi am na lu tudd daal la tudd. ah. maa non maqtuuc waaw maqtuuc waaw léegi su dee su dee su dee mursal mooy. voilà mooy. moom lañ tëj dara bi la ñu tëj non buñ xamul tur bi non buñ xamul tur bi te taxul moom tam il faut maanaam saxaaba bi maanaam ku dul saxaaba ne yeneen ci nee na sallallahu ku dul saxaaba bu ne yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy kooku mooy murtad voilà ndax dañu tëj turu saxaaba bi voilà hmm. ah jazakallahu xayran waaw mooy di Seydou gaa yëpp tontu nañ noonu la ci li mu wax moo gën a précis li Seydou Sarr wax mooy boo tëbee mooy lan ab taabiin yi rahmatullah alayhi benn taabiin yi bu ne taabiin yi mooy koo xam ne moom dundoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais saxaaba yi la dundal radiyallahu ta'ala anhu moom bu dee moo taxaw ne yonent bi saa salaam de nee na directement xam nga foofu mooy yow man nga ne oh, problème am naa man nga ne bu dee da ngay xool lu jokkaloo mooy jële naa ci xam nga bu ñu naan jële na ci diw mu jële ci diw manoo imaginer nit jële ci koo xam ne dundul ak moom en tout cas bu dee ci côté xadiis ci côté euh, waxuñu côté ay baati nag yooyu loolu waxuñu mais daal li ñu nekk nii nii nga xam ne ñun mën nañu koo laal mooy manoo imaginer ñu ne diw moom mille neuf cent la génn àddina jële na wala benn waay boo xam ne moom mille neuf cent cinq la judd nga ne kooku jële na ci kële mooy dégg na ci moom wala kooku day am problème ba nga naan affaire bi am na waa cinquante mooy amul ñoom ñoom binduñu ensemble sax nga naan jële na ci moom léegi problème mursal mooy loolu mooy taabi'in yi bi rahmatullah alayhi day ñëw ne yonent bi kat salam nee mooy lan kum na saxaabi loolu mooy mursal mbir mi daal lañ ci dafa leeru ah leer na daal ñun moo mooy daal koo xam ne dund la saxaaba yi la dundal ne yonent bi sallam nee na joxe benn information bu ne yonent bi moo ko sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mursal léegi nag lan mooy attewu mursal mooy affaire boobu noonu lan mooy atteem est-ce que ndax bu ma nee lan mooy atteem loo ciy dégg mooy man wax ju mel noonu mën naa ko jël appliquer ko ci sama diine wala déet le fait que waa ji ne yonent sa sa kii taabee bi ne yonent sallam nee rek mooy tëb na benn am na ko mu tëb est ce wax jooju mu wax man naa ko jël appliquer ko bu doon day wax ci wàllu jàpp ma jël wax jooju appliquer ko wala déet est ce loolu mën naa nekk mu doon wax ci wàllu koor est ce mën naa jël loolu appliquer ko wala déet loolu mooy laaj bi léegi foofu euh, côté boobu sax moo ñu intérêt ndax yeneen moom jar na mooy looloo ñu intéresse mooy kon affaire mooy question boobu dafa am ñaari avis en buñ jëlee ci quatre ci mazahib mooy buñ jëlee xanafiya yi malikiya yi shafiya yi xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ñaari avis la dafa am ñoo xam ne muy premier avis bi dañu ne non lu mel noonu moom man nañ ko appliquer mais nag ñu def benn parenthèse mooy bu ñu naan mën nañ ko app mooy day wéran ah mooy buñ nañu génn kaa yi nga xam ne wéru loolu taxul ñuy wax mooy ne wér nag waxoon nañ mooy lan waxuñu ko feebar mooy ne xadiis bi remplir na cinq conditions yañ waxoon te début ba waaw waaw waaw waaw mooy contraire waaw waxuñu loolu mooy est-ce mooy nañ génn kaawu xadiis boo xam ne dafa faible yooyu waxuñu leen premier avis bi ñoom ñu ne non loolu mën nañ ko appliquer te ñooñu mooy xanafiya yi maalikiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun mën nañu ko appliquer ah, beneen avis bi muy Shafi'i rahmatullah ñu ne ah no affaire boobu ci kaw mënuñu ko appliquer mais dañuy am tamit ay charte ay conditions yu tax ñu appliquer information bu mel noonu léegi ñi ci kaw muy ñett ñi majorité yi ñoom bokk na ci li ñuy wax nañ naan nga fait que waa ji moom jub na moom mooy ku wóor la xam nga bokkoon nañ ci pour muy jël waxu nit mooy il mu wóor mm. te ku wóor waxoon nañ mooy lan mooy non seulement doo fi def bàkkaar bu mag du nekk koo xam ne day nekk di def bàkkaar bu mag mais tamit du du sax di def bàkkaar bu ndaw di ko def publiquement wala dëkk ci rek xam nga bàkkaar yi nduur taxul ñuy wax ndax yow ñun yow xamuñu mais daal li ñu gis tax muy wax teg ci tamit du rek yenn yu doyat yi ñi nga xam ne vraiment sa respectabilité da koy jël sànni ci àll bi comme benn ilimaan benn ilimaan xam nga xam nga bu doon dañu am benn waay boo xam ne ilimaan la mais mu ñëw sol booy doole sol benn panca benn kii sol lu sol kii xaw ma la waaw sol ay noir fumé mais xam waaw teg kat ba pare di dox ci biir mais mais xam nga kooku xam nga lim sol kenn du ko ne yow li nga sol nii nëbbuwul nga war a nëbb nëbbu na ko mais loolu day dindi respectabilité doo ko wóolu non da ngaa non imaam bii moom moom saayir na ndax lan. ndax li sol mooy dafa am yoo xam ne nekkul ne jëf bi moo xaraam mais yow fonction bi nga xam nga xam nga sawaay <laughs> mooy waaye la nga doon wax rek koo xam ne na ne médecin la médecin <laughs> nga ñëw <laughs> war a faj nga ñëw comme nga am benn kii euh, ñëw benn hôpital ñu war laa faj nga gis waa ji moom mu yor wékk benn seen fii yor benn ay pap fii ba pare sa yor benn arc yu mel noonu ak ak ay paakaat yooyu te yow sa bëñ la war a wékk mais yow ko boo ko gisee boo duggee ci cabinet bi rek non yow da ngay da nga naan noor sa waay même bu ñu nee médecin euh, bu mag la yow da naan noor da naan noor damaa juum lii andiwul ma woon damaa jaawale loolu la day fexe rek bu mu wax génn pourtant moom deful lu tax nit mais. condition bi état bi mu moo tax gars yi di ko daw moo tax it ku wóor tamit du nekk ci yoo xam ne dafa day wane ne daal mooy yu yu doye bi yooyu du ma mais xaraamul sax mais da nga koy bàyyi. wala comme ni invité benn waaw ci télé bi plateau télé voilà France 2 ñu invité benn psychologue voilà wala docteur Dramé on invite saa ñëw kooku amul kër kooku xool rek léegi ko wax ne ah boobu du xamul dara ci wóoru dañ naan wóoru alors que jazakallah alors que mën sax wóor mais loolu day di mën na xam affaire yi voilà mooy ne ñoom dañu naan comme que waa ji wóor moom yooyu yëpp dañ na ci moom yu ñu wax yëpp bu nee yonent daa fekk moom quand même waxu ko ndax bu doon day wax day wax day waxam moom de toute façon dañuy bokkati kon ci ñu wóor dañ koy teg ci classe boobu mais comme que nag ku wóor la leen wax na dogu ci loolu mooy wane ne kon yeneen di saa moo ko mooy da ko dégg ci intermédiaire boobu supprimer da koo supprimer pour ay ndax gaa yi ndax borom xam-xam ne rahmatullah alayhi dinañ ko supprimer ngir yeneen cause ay cause yu tax ay raison yu tax ñu koy supprimer euh, jël ko Ibrahima jël ko jël ko jëloon na sëñ bi jël ko ta Ibrahima moom moom moom ba kanam rek lay toog jëloon léegi waa tool yi léegi ñun ci la ko woon sànq sax waaw wuñu voilà léegi euh, ñoom ñu ne comme que wóor na bu waxee loolu mooy mooy ne ñoom dinañ tëbal gaa yi ki nekk seen diggante ngir ay raison yu bari sax léegi ñoom ñu ne comme que daal waa ji wóor la bu nee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ku wóor la xam nga man bu dee waa ji dafa wóor am na ñoo xam ne da am confiance ci ñoom ba buñ la nee lii am na comme ñu remplir yi yow da ngay mën a gëm ne. en tout cas li ëpp sa njort li noot sa njort da naan li mu wax noonu ñoom ñu ne loolu nag moo tax ñun dañ koy jëfe ndax bu doon bu doon dafa nekk ku faible ñun ñëpp d'accord na duñ ko jël mais fekk wóor la moom dañ koy jël ñoom bokk na ci li wax alors que ñële ndax Shafi'i rahmatullah alayhi li ñu wax euh, boroom xam-xamu hadith yi mujj yi ñoom lañ àndal tamit euh, rahmatullah alayhi ñoom dañu ne affaire bi ñoom li ñu wax kat ñoom li ñu wax dañ ne ñun suñuy argument lenn mooy ne waa ji ñu tëb noonu ki ñu tëb intermédiaire mën na bañ a nekk saxaaba ah waaw ndax xoolal nañ joxe exemple xam nga ñu nii dañuy bu bu ne ñëw ñettali ma ne bi ñuy jàng durra bi ci euh, sëñ Moustapha am na lu mu wax mu nettali ma benn affaire man ma ñëw nettali ko Seydou Sarr Seydou Sarr nettali ko Seydou Ndiaye mu nettali la ko xam nga ñun ñëpp a xam sëñ Moustapha léegi yow nga ñëw benn public nga ne ah sëñ nee na lii xam na ñu lay dégg dañ naan waa ji moo doon dundal moom xam na ko ñooy dund te ñoom lu ñuy jàpp dañ naan yow da ko dégg direct même bu dee dañu ne ah, waa mursal la ñu xool ne yow da tëb par exemple yow da ngaa daam ko mooy ne yow xam nga affaire bi jëloo ko direct. mooy ne c'est possible nga jële ko direct mais cette fois ci jëlewu ko direct mais dafa am ay intermédiaires yu bay yu dox ci diggante alors que yow man naa wóor ci yow man nga ne kat man tey di ngaa wóor na ci man te ki mu ko jële tey di saar wóor na tey wóor na mais problème bi mooy mën nañu xool yow ki wóor ci yow am boroom xam-xam yu bari yu gis ci moom sikk boo xamul mooy ne tabi'in bi rahmat rahmatullah alayhi moom mën na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ndeke wax jooju mu ngi ko jële ci beneen taabi'i mu jële ko ci keneen mu jële ko ci keneen ba ci yon ba ci saxaabi bi jële ko ci yonent bi sallallahu gis nga seen boobu yëpp dina bu ci biir affaire bi moo luus moo tax ñoom ñu ne ee eh, loolu wóoru ndax c'est possible lool xew te ci ñu biir ñooñu te kooku moom dafay nekk koo xam ne mooy ab ab ku ñu xamul la ndax xamuñu ko dañuy wax dañ naan nag te kuñ xamul dafa bokk ci règle yi tamit pour jël xadis mooy ñu xam waaj te xam waa ji ñu commencé ci ñu xam fu mu dëkk ñu mu tudd bokk ñu mu tudd d'abord fu mu dëkk kan moo ko xam ci wàllu diine ainsi de suite yow bu dee tur bi dafa nëbb ah dañ naan problème mën naa am ñoom ñu ne loolu mën naa am problème ndax mbir mi nekkul ne rek moom bu doon dañu sûr ne moom ci saxaab yi direct la ko jël moom bokk na ci condition yi ne ñoom loolu da loolu garaawul mais problème bi mooy dañoo xamul est ce que ci saxaaba yi direct la ko jël ñoom ñu ne loolu benn ci problème yi la ah ñu ne deuxièmement dama am beneen affaire boo xamante ne nii mooy ne saxaaba yi mooy da ngay gis léeg-léeg saxaaba yi bi saxaaba yi bi moom moom waxoon nañ ne moom du problème xam nga ñoom ñëpp wóor loolu moom taxul ñuy wax loolu question bi posé wul foofu te question bi kay bu mooy ñu nekk ci ginnaaw ñu ñëw après ñoom ñu ne loolu ñu ñëw mën na nekk problème teg ci beneen affaire mooy ne ku ñu xamul ku ñu xamul daal mënuñoo wéeru ci suñu mbir di ko naan rek comme que moo wóor na ne kii rek léegi dañuy jël ñoom ñu bañ ñu ne nag ah mais nag def leen attention nekkul ne rek dañ naan mursal la rek ñu sànni. ñun dañoo am ay conditions yoo xam ne bu ko remplir ñu jël lu mel noonu information bu mel noonu doxal bu ko remplirul nag ñu sànni ñu ne premièrement bokk na ci mooy il faut mooy mooy information boobu comme nga xam ne dafa ñëwoon di wax ci julli wala koor comme ni ñu wax woon sànq nga xam ne waa ji dana rek yonent sallallahu alayhi wasallam nee te masu koo gis masu yoo dund ñoom ñu ne ñun duñu ko nangu ndax li ñu wax mais condition yi dañu teg bu ko remplir ñu jël bu ko remplir du ñu jël ñu ne bokk na ci condition yi mooy waa ji wax loolu mooy ta ci def loolu mu nekk benn taabi bu mag mooy ñi nga xamante ñoom fekk nañ xulafaa yu mag yeeg dund na ñoom ñoom ay Seydina Omar ak ndax Seydina Abu Bakar sax ñoom comme que dafa teel a génn àddina mais daal ñu mag ñi saxaaba yu ëpp ñoom dund na ñoom ñoom comme ñu mel ni ñoom alxasanul basri par exemple ay ñoom Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah alayhi ay ñoom Ibrahim an-Nakha'i ah, par exemple ñu mel noonu ñoom ñu ne bu dee ñooñu ndax ñoom dañ ne Shafi'i rahmatullah dañ ne bi ñu ko paase ku ci mel ni Sa'id ibn al-Musayyib ñu seetu mursal yi mu doon def mooy day jekki bu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na te dundul ak moom ñun bi ñu seetee affaire bi comme ni ko imam Shafi'i rahmatullah alayhi waxe moom dañuy seetee yi ñuy wax yooyu yëpp dañu gis ne dafa jokkaloo mooy am na trouvé nañ ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax directement moo ko wax réellement ñu ne kooku moom bu dee ku mel noonu la dañuy nangu li mu wax bu waxee ñun dinañ nangu boobu même mu dee dund la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bi ñu defee vérification li mu wax na yonent bi sallallahu ko wax yépp dañuy gis ne moo ko wax ñu ne ku mel noonu moom man de charte ba première condition loolu wala information bi mu indi noonu mu am beneen xadis boo xam ne nag dafa jokkaloo nag bu ñëw dem ci saasu xadis boobu di wax la même chose mel ni kon moom nii da koy dëgëral moo di suuf ñu ne kon boobu mën nañ koo nangu boole ci woteer wala ñu am beneen boo xam ne remplir bu mel ni moom bu remplir condition yi benn ci condition yi la ndax condition yëpp waxuñ la ñëpp ay dajaloo noonu ngir mu mën a nekk déedéet ñu am beneen bu mel noonu bu remplir condition yi ñu teg nii ñu am beneen information boo xam ne mursal la bu ñëw bi appuyé boobu nga ne ah kon lii day wane ne wax jikat am na cosaan kon man dañoo jël boobu waaw kay bi ñëw dëppoo fatwa boo xam ne comme Seydina Omar moo ko joxe radiyallahu ta'ala anhu fatwa nag mooy pas comme niñ koy dégg léegi nga xam ne sawaay dañ naan waaye ji kii na rek gars yi na joxe nañ benn décret rek nañ ñoom ñun pour ñun léegi suñ jamono fatwa mooy buñ nee ray leen waa ji ñun lañ ko kiiwee ñu ne wooy waajabam saaga dañ ne wooy fatwa lañ joxe ñu ray mais nañ ko ray affaire bi ginnaa yaatu yooyu mooy du loolu mooy mooy ne par exemple benn situation ñëw nga xam ne saxaabi bi moom da ciy joxe mooy da ciy ubbee waatu ka am ku ñëw di laaj wala moom mu ubbee ci sukkandiku ci lim xam ci diine ji ak tamit texte yi mu yor mais avis diine ji kat lii la war a nekk kooku bu dee mursal bi dafa ñëw ko information mel ne ànd ak lim wax kooku moom dañ koy jëfe ñoom ñu ne daal lii bu remplir lii ñun dañ koy jëf sinon ñun dañ koy bax cinq la woon sax am na bu ma fàtte ma ne daa mel daa bu ma fàtte euh, condition yi il faut que waaw waaw mooy mu am musnad boo xam ne dafa jox ko ko koy dëgëral mur beneen mursal mu mel ni moom beneen bi muy mu ànd ci saxaaba yi ak waa saxaaba yi comme naa am na séntu mu jur non dangay mooy yeneen mooy waaw ne seen dox bu rëy waaw mooy boobu ñoom ñu ne cinquième bi waaw boobu laa rax euh, jazakallah xayran suñ baal mooy cinquième bi euh, mooy ne ndax dañ noon xadis bu faible mooy xadis boo xamante ni ñi yi waxoon ci ci ci xasanat waxoon nañ ko moom tamit xasan moom foog naa fàttewuñ ngeen ko waaw mooy waaw. lan. bu. man trois premières conditions yi xadiis saxiix boo xam ne isnaad bi saxiix na ko. xadiis boo xam ne. waaw remplir na trois premières conditions xadiis saxiix. waaw. mais remplir le quatrième ak cinquième. loolu benn mbir mi. xadiis xasan wa xasanun li zaatihi non non non du loolu du lo loolu ndax xasan xasan moom do xam na la gay yaa wax mu jokkaloo wala gis nañ bi ba pare ku wóor indi ko siqa léegi yooyu rek lay remplir te sax yéen yéen léegi ak ak lan moo def. pour mu nekk saxar. charge ak il waaw foog ñu mucc ci ñaar yooyu. voilà non non non du loolu la. du loolu moo xam ne non non. ah mais mais dégg dégg la ndànk su amee chance xaalis bi su dee chance la wala mu am ay la xaalis boobu kay du wér de. Ah, ndax su ndax ndax moom dafa dindi deux. ndax dafa am ponk ay ponk ay problème. <coughs> xaalis boo xamante ne dafa beru dee sax dafa wuuteeg li ñeneen solo ba pare xaalis bi dafa am ay sikk yu ci nekk loolu kay moom mooy mooy mooy wéru. fu mu nekk xasan. amul charge bi charge bi amul la tam waaye ci ci day indi mu am tuuti. ok voilà voilà. fekk bi muy takk par exemple. voilà takk yi mooy wàññi. takk yi mooy wàññi. voilà fekk bi. maanaam fekk lay doon mais suuf que takk bi mooy wàññi ko ni muy ni muy mokkale. ok. waaw. loolu la mooy suñu góor na ko. mooy ne ak suñu drame mooy ne euh, problème xasan li ñuy wax xasan mooy ne cinq yi kenn mooy am problème mooy ci waa ji waa ji joxe xadiis mooy ne waa ji soit moom ak mokkalam daa des ak mokkalam daa des léeg-léeg mooy melul ni ñële ndax bu dee siqa moom moom moo nekk ci moo nekk ci kaw moo na mooy tax moo tax kii pour xadiis bu wér léegi nag fii nag xasan mooy koo xamante ni moom côté boobu dafaa des bu dee ci waajooju foofu mooy xadis bu mel noonu nga xam ne moom melul li jële ci kaw ñu comme comme comme euh, nga xam ne dañoo mën a takk bu baax kooku bu kaa boobu lañ naan xasan léegi daayis bi euh, lu ñu indi woon ba fii sax voilà waaw kay waaw waaw daayis bi mooy il faut daayis il faut daayis bi mu bañ a nekk bu mat par exemple bu dee waa ji waa ji dafa am ci seen bi koo xam ne moom fenkat la loolu moom lu rëy la bu dee fenkat mooy koo xamante ni moom toxali wax wala créé da koo man day wax lu amul kooku buñ ko gisee ci biir buñ ko détecté ci kooku dañ koy sax dañ naan xadiis bi moom faiblesse bu rëy la am ndax tamit moom kenn wóorul leen wax ji ba affaire bi accès ci moom am na lu ci yokk wala am na lu mu ci dindi mais il faut nga xam ne woon faiblesse am durée bi comme koo xamante ne nii non moom moom daa du du du ci du du du koo xamante ni daa mel ni ki ñu waxtaan mais nag kenn muy juum lu bari kooku xam nga koy juum lu bari moom bokkul ak ci njëkk wax kooku moo tare mooy ne dafa ko intentionnellement xam nga kële moo koy tay alors que kii comme que daa bari lu muy juum dañ naan hé wala koo xam ne dafa dem ba bi ñuy nekk mag commencé di fàtte di jaawale di jaxasoo ah dañ naan kii nag ay xadiisam moom à partir bi mu commencé di di jànnaxe ah léegi ay xadiisam dañ koy teg fee léegi nag ku mel noonu par exemple bu dee dañu am ay yoon yu bari yu même xadiis yu bari yu mel noonu ñu ñu gis muy wax ci la même chose ñoom ñu ne bu ñu amee yu bari yu mel noonu loolu day war ni lii am na cosaan kon kii cas bii nekkul ci mu doon juum ndax ñoom ñëpp bokkuñu dëkk bokkuñ fuñ nekk wax la même chose par exemple loolu day wane ne ñoom ñëpp manu ñoo àgg ci degré boobu di juumandoo ñoom ñëpp ñu ne comme bu demee bu mel noonu day dëgëral mursal bi loolu mooy ñoom condition yi ñu tegoon te ñoom wax jooju ñu wax mooy wax nañ leen ne Euh, borom xam-xamu xadiis yi mujj yi rahmatullah alayhi ñoom côté boobu lañ gën waaw lañ gën a jeng que waxu jumhur waaye tamit waxu jumhur tamit buñ gisee ci benn wàll tamit dëgër na mooy ne koo xamante ni wóor na am na sax ñuy wax ñoo xam ne de façon ñoom seen wax kii jaru la bàyyi xel léeg-léeg lu bari mooy li euh, kii wax imam Shawkani rahmatullah alayhi am na nag ñenn mu'tazila yi ñoo xam ne dañ naan ñoom kii comme xadiis mursal moo dina sax dëgër xadiis boo xam ne dafa jokkaloo ndax waa ji nga xam ne moom dalaa defal mursal moom mooy moom teggil na la coono bi nga fi waroon a nekk di sonn di seet te moom comme ko wóor na alors que nag ki la ki la ki la ki ki nga xam ne affaire bi dafa jokkaloo ba ci kaw kooku bu kooku dalay dalay lan dalay mettre en besoin mooy il faut ngay seet naan est-ce que waa baax alors que kii bu ko dindee yow dootoo loolu wax la mu ne lool moom wax la joo xamante ne ni kenn du ko bàyyi xel mooy loolu taxul ñuy wax mais kon mooy mursal yi pour ñëw mooy mooy ne waa ji wóor tamit duñ wax dëgër na tamit duñ paas mooy waa ji wóor na wóor na xame wuñ ko muy wax lu dul noonu te lu mas a wax buñ seetee day nekk du noonu ku wóor na ndax bu wóor woon kenn du ko fa boole kon kooku bu ne bu bu jëlee bu déclaré ne yonent bi sallallahu wax na daa fekk ne moo ko wax kon loolu moo doon dernier bi euh, xam naa dañuy fii noonu julli insha allah xam naa li ci des moom bariwul mais dama xamul nu ñuy def mooy dernier bi wala ñu bàyyi bi beneen yoon insha allah insha xam naa kon ñu yem foofu sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi